على سيد العرب والعجم والجبن والإنس وعلى آله يبله الدار والأنوار وأصحابه السادات الورى وكل من تبعهم بإحسان وهدى بهديهم إلى يوم الدين السلام عليكم mbokki jullit yi gannaaw bu ñu sante suñu borom bu sell bi julli ci yonentam bi alayhi afdalu salaatu wa xayru salaam ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci taxawaay bu rafet bi ak jëf ju rafet ji ngeen jëf te bi ko ci seen xol bëgg lu baax ak di sàkku li leen jëriñ ëllëg jëriñ leen fii tey yu ñu toll mu di jëf ju rafet yoo xam ne ku ci bokk sellal sa doo ko rëcc mukk insha allah kon ndokkeel bi mu leen di ndokkeel li ma ko ci suba rek ci wëllëri wi ngeen topp di ko sàmm di ko doxal di ko dundal ndax wëllëre lu laaj la ëllëg wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula borom ne uufu wa uufu bi ahdi uufu bi ahdikum matal leen sama wëllëre man yàlla man muy seen borom danaa matal seen wëllëre yéen itam ngeen matal wëllëre moo di ngeen jéem koo xam jéem koo gëm jéem koo bëgg ndax bala ngeen koy gëm wala ngeen bëgg ko da ngeen koy jéem a xam ba xam ko bu ngeen ko xamoo ba noppi xam na ngeen koy jaamoo ngeen jaamu ko na mu ko bëggee te mooy ni ko yonentam bi ñu yónni sallallahu taala wa sallam saanee lépp lu mu tere te lépp lu mu tere lor nekk ca te njëriñ nekku ca lu mu digle nag yiw nekk ca te benn lor nekku ca wallëre suñu boroom tabaraka wa taala wala yonent bi alayhi salaatu wala réew waa lislaam yëpp wala réew Cheikh Ahmadou taala anhu mu ngeen ñëw wét ko seen di ko noyyee ngeen topp ay jeexitam fu ngeen gëm ne fa taxaw wala julli na fa wala def na fa dara ngeen jeewal màggal ñaari rakkaay ndar yi ba àgg ci julli takkusaan bi mu julli woon ci géej gi loolu foofu la cofeel mën a yem fi la xeñtu jeexeeti nit ku baax itam di jaar muy loo xam ne dafa ëmb njëriñ lu dajale àdduna ak alaxira njëriñ loo xam ne du jeex mukk du wàññeeku te fu mu toll di gën a yokku topp wala réew moo leen indi fii ndax xam bi ngeen xam ni borom kër gi di maam Cheikh Ahmadul Kabir radiyallahu anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ni mu demee woon ñu boole woon seen lépp boole seen bopp lu kii gërëm kii gërëm ko lu kii sànjet kii sànjet ko kii nekk fii ci njàmbur Cheikh Ahmadou Bamba daal def ku ñëw fi moom mu ne la xanaa jóguloo njàmbur xanaa rombuloo Cheikh ko ñu ngi sàmm wala réew suñu boroom di sàmm wala réew lislaam di sàmm wala réew xaritam bi nga xam ne mooy si Ahmadou Bamba ni ko waxee ba tàyyi di soppeem di xaadimu bi yonentam bi ko gënal ci mbindeef yi yi ngeen bàyyi organiser lii ba taxaw ci fas ko yéenee matal na mu gën a rafete mooy bàyyi la ngeen nekkoon muy lu war te mooy lu jagal seen àdduna ngeen gàddu ci seen njaboot gi leen yàlla teg mu di jaamu yàlla ngeen teg ci lu ko ëpp doole ba loola wéyee mu di tànk yi ngeen di taxaw ndax àdduna daf dul jeex bis bu ne bind bu tooy la bis bu ne lu bees la bis bu ne itte la yoo xam ne day dog jaamukatu yàlla bi day dog kii wuti lu baax ni sëñ Tuba waxee ne fa inna li dunia humuman tamnau min al huda wa hiya la tanqasiu al mawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu za shawaghilin muhtarima fa inna li dunia humuman tamnau min al huda adduna ay ittee ngi ci ak xew-xew ak yëngu-yëngu yoo xam ne day dox diggante nit ki ak jub day dox diggante nit ki ak borom day dox diggante nit ki ak sàkku lu ko texeel ëllëg te waxiya laa tanqatu du dog mukk du jeex mukk al mawqiyaati baxtatan te dee du ñëw lu dul bette wa rubbama yakunu daa muxtarima bari bu mu fekkee ku ami itte ak i aajo di ko dox mu ne ko ker ker ba kanam ci diggante bi te la mu doon ñëbët lépp dara du ci àgg mu dee bàyyi ko ak bis bu nekk mu créé nit ki soxla yu fees boppam ba du wacc ci xolam lu mu xalaate yàlla wala lu mu bëgg yàlla wala lu mu jaamoo yàlla wala lu mu ko médité yasibu ibnu aadama wa yasibu wa tuulul amal ñu bi sallallahu aadama dana yàgg ci adduna ba boppam weex tàll ak ba waaye ñaari jikko yooyu lay màggataale alxirsu xir wa tuulul amali ak mëbët yu gudd bis bu nekk nit ki di fanaanee mëbët bu subaa ma def nangam semaine bi ñu jëm danaa def nangam weer bi jëm danaa am nangam danaa def nangam ak mi jëm nangam te dee moom du xaar ci yooyu yëpp lenn kon toolul amali moo mëbët yu yàgg yu gudd yu bare yoo xam ne xajul ci àdduna nit ki di ko dëkke di ko yande du ko fanaane te dee ngi ci diggante bi rek jéego bu mu jéggi gën a jege dee bu ko ne maa ngi nii mukk si boobu ko naan kër doomu aadama jaxasoo ñoom dinu yàqal lu bari dinu wàññi lu bari dinu dog dinu tardeel naka jëkk waaye nit ñi jamono yu ñu weesu lu ñu gënee adduna ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxe bis bu mujj di gën a doy waar dañu ne kaana naas waraqan bila shawkin fa saaru shawkan bila waraqin nit ñi nekkoon ay xob rekk yu amul dëkk xam ne ko waxtaanal mu di la delloos ci yàlla jataay boo toog fàttali ko fa yàlla ñu dimlante jokk mbokk wattandiku lu aay jëw xaste tooñ ñu mujj amatuñ xob di ay jëli kese koo taxawal di wax bala ngeen di tàggoo mu dugal ci sa xol xel ci àdduna mëbët yu bari wala loo bëgg nga di ko dàq te doo ko jot mukk ba sa àpp jot mooy ñu mujj di ay dëpp te benn xob nekku ci fekk ñett nit ñeent juróom toog ci jataay waxtaani wu ñu dara lu dul yàlla waxtaani wu ñu dara lu dul luy tax nit ki génne xolam ci àdduna di xalaat boromam néew na boo ko gisee nit ñi sax li ñu gën a bëgg mooy li leen di lor mooy ay caaxaan ak fo bu ñu tëggoon fii léegi woote fo kenn dootu fi xaj waaye bu ñu wootee yàlla tànneef yi yàlla yéene ak njub def ci seen xol bëgg lu baax rekk ngay gis bu ñu bari sallallahu alayhi nee na adduna dara desu ci lu dul balaa ak fitna balaa mooy lan musiba suñu borom yëkkati teg ko ci kaw jaam te du ca am tuyaaba lu tax du ca am tuyaaba du jàpp ne yàllaa ko ko teg mu bëgg ci xalaat ne daf koy wàññil bàkkaaram wala mu jox ko dara day xalaat ne personnel lu bon dal na ko amatul dara lu baax loolu mooy balaa fitna mooy bëgg-bëgg yu bari yu dul faju mukk te nit ki wékk ci àddunaam fu mu toll rek doomu aadama bu nekk yaa ngi jaar ci yoon yoon wi nga jaar am na dëkk bu mu jëm te fokk nga àgg ca kenn ku nekk mën ngaa xamal sa bopp yoon wi nga jaar na mu demee ak fa nga jëm na mu deme soo ko bëggee xam seetal yoon wi nga jaar rek ñi ngay doxale sa àdduna ñi ngay xalaate si bëgg-bëgg li la jaral sonn ak li la ko jaralul da nga daal di xam yoon wi la jaar yow nga di xam yoon woowa rek dëkk ba mu jëm boo xamee yoon bu baax da nga daal di xam dëkk ba loolu mooy di am loolu moo tax shaayir bi ne tawaqa nafsaka laa taman xawaa ilaha watul sa bopp watul sa bakkan mooy sa noon bi gën a màgg bu ko wóolu mukk fu mu toll daf lay fexeel te lim lay fexeel day neex ba nga xam ne danga nga ciy sawar mu mel ne que ku fab posem def ci ndaa ba mu bëgg a fees nga def ci tuuti lem won ko nit ki ne ko kaay lem a ngi nii noonu la bakkan di def nit nit ko bu xamee ne am na ñaar yoo xam ne benn la daanaka moo koy suub moo koy melal ni mu mel dana xër ci tànn boobu moo di li arab yi wax al wasat ak al muhit muhit mooy li la wër digg digg bi nga nekk kër bi nga nekk gox bi nga nekk ñi ngay waxtaanal ñi ngay giseel ñoo lay jox seeni melo soo yaroo ci milieu boo xam ne ñépp lu baax la xam ñépp lu baax la bëgg moom la ñu wut loo bon bon sa bon dana wàññiku sa sàggat dana wàññiku te bu yàggee da nga baax wala fii dañuy wax naan lu yàgg ci njaw di njaw su la baax tëwee àndal ak ñi baax su la bon tëwee àndal ñi bon te ñu ne lekk lu la neex danga def lu ne boo dee loo jot lu xaraam lu lu xam xàmme woo ko loo jot lekk jëf ju ne da ko def ndax lu xaraam bu ne fiig mu ci ci lu dul rek nga koo def ngir am ca bàkkaar ndax lëndëm la goo xam ne day lëndëmal xol te lëndëm day xëcc nit jëme ci texe di ni leer di xëcc nit jëme ci texe kon loo jot lekk mu ngoog loolu nit ki riba lu xaraam lu ñu sib ak lu ñu tere tere bu mën a doon li muy def ci sa xol moo lay xiir ci lu bon ku la neex àndal mu ne ngay mel jikko ñi ngay àndal rek ngay fab kon war nga tànn ñi ngay àndal wa yaa saaxi kul ma chita tafaal mislahu wa xaalila man chita taxdu shaklahu koo xaritoon rek dañoo mujj yam moom képp képp murid nag mu di murid rek laay wax murid Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu ak murid yi njëkkoon ci jamono ban nekkoon murid mooy kan murid mooy ki yow murid mooy ki yow ki yow ban naan yowute loolu mooy lan mooy ki xam boppam xam sa bopp gën a jafe ci àdduna ndax nit du gis boppam jikkoom yu ñaaw yi ci moom yépp du ko gis day gis rek jikkoy ñeneen ñi ñu muy jëflanteel ñi di ko wor di ko nax di ko wax lu dul dëgg ñooñu lay gis seen ayib du gis mukk moom ayib bi boppam moom la ñuy wax naan nit ki day wacc ëkk gu nekk ci bëtam di gis pepp suuf bu nekk ci bëtu keneen man murit kon mooy ki gis ayib bi boppam ba xeeb boppam ba tiit ci boppam di wuti fa mu xettali ko kooku mooy murit bi ki xamul boppam dana jàpp ne dara la dana defe ne baax na dana defe ne kenn gënu kenn gënu ko wala kenn tànnewu ko kooku bu wuti dara xeebul boppam naw na boppam day doyloo boppam kooku mooy ki réer wër moo di li arab bi wax dëlliil ak réer te réere réer bu xamoon ne réer na dina a saafara réeram googu ba noppi réere kooku mooy dëlliil te nu ci yàlla xam sa bopp nag moo tax ñu ne iraf e, nafsaka taarif rabbaka xamal sa bopp kon da nga xam sa borom lu jëfe la boo xamee sa bopp sa bopp itteel la da nga daal di waxoon léegi rek ne kenn ku nekk képp am na yoon jaar te boo seetloo sa bopp da nga yoon wa te yoon am na dëkk te yoon dana la xamal dëkk ba ko defee nag da nga di fexee mucc ci mboolem way soxlaal yi lab nag ci géejub tawxiid diggante xam sa bopp ak géejub tawxiid xaawu fàlle yi bu woyof bu sew moo fa dox soo xamee sa bopp rek dal di daanu ci biir géeju tawxiid lan mooy tawxiid mooy xam yàlla teg ko fa nga ko war a teg teg suñu borom fa nga ko war a teg suñu borom boo ko tegee fa nga ko war a teg day dox ànd ak sa deret ji di daw ci sa yaram ni deret ji dawee ci sa yaram nga di ko gisee ngay gisee sa bët yi nga xam ne moom ngay gisee ji bët yàlla ngay gisee sa nopp yi nopp yàlla ngay déggee sa tànk yi tànk yàlla ngay doxee sa loxo yi loxo yàlla ngay jëfe yow ñu xam yàlla ba lab ci léegi tawxid foofu la la xam yàlla di yóbbu tawxid itam bu sellee day set ci bi jëlee ko ci jaam ni teg ku ci beneen péey boo xam ne mooy péeyu tabeef suñu borom di péeyu ak xam ko di péeyu yéemu ci moom ba fàtte lépp leneen lu mu doon dara du fu neex ci yow dootu am nooy bëgg wala nooy nëbët da ngay tàggoog mboolem xalaati addina doo ragal ci dara ci addina doo xemmee ma ci dara doo wasi ci dara suñu borom ba lay féete ci wet du nekk foo jëm ci moom nga jublu doo wuti moom la moom nga fay fekk te moom ngay am nit ki balay xam boppam dana jihaad jihaad mooy xeex xeex ak sa bopp bi nga xam ne sa bakkan bi nga xam ne moo gën a màgg ci sa noon yi ñi nga xam ne nag loolu la ko sëriñ bi waxe inna makarim alfata bi xasabi makarihi nafsi wa qadri nasabi teraangay nit ki ëllëg mu ngi toll ne naqar yi mu teg bakkanam ngir wut ngërëm yàlla tey ci loolu la teraangaam ci lañ koy natt ci ndaar joojee mu natt ay naqaram ngir àgg ci yàlla muñ ñu naqar yi ngir yàlla muñ dem ci daje bu la neex nga seet xam ne ay caaxaane fa ne nga bañ fa dem ngir yàlla nga seet loo bëgg mën koo seetaan mën koo jëriñoo nga gis ca lor nga wattandiku ngir yàlla foofu la lay yóbbu sayyidina isa alayhi salaatu wasalaam dafa ne waaw ma wax leen ki gën ci ñu ngeen di jekkawaaleel ñu ne ko ah kay wax ñu ko mu ne mooy ki nga xam ne gis ko rek daf leen di fàttali yàlla bu ngeen ko gisee rek fàttaliku seen borom waxtaanam day dolli seen jëf yu baax bu ngeen waxtaanee moom wala ngeen déglu ko rek da ngeen dal di dolliku jëf jëf yu baax ay jëfam it dafa lay tax ngeen di xemmeem àjjana bëgg ca dem Rabi ibnu Xaysam ne na nga néewal say wax lu dul ci juróom-ñeent yi yéen a waa takbiir mooy kabar allahu akbar benn da ngay julli wala da nga gis lu la yéem wala nga gis lu la ni saxaaba yi daan def waxtu woo ne bu metti am na inna lillahi wa inna ilayhi raji'una allahu akbar lañ ci teg waxtu woo xamee ne man day tali nit faatu na bu ñu leen ko waxee bu ñu waxee inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ba noppi allahu akbar lañ ci teg bu mbir mu yéeme amee allahu akbar la ñuy dal di wax bu lu leen neex te bett leen amee allahu akbar la ñuy dal di wax loolu mooy yàlla moo gën a màgg lu rëy lii dale yàlla moo gën a màgg lu neex lu bett liy ñëw yàlla moo gën a màgg lu baax li am yàlla moo gën a màgg lépp na gën a màgg ci sama xol ni mu gën a màggee lool ci biti mu ni kon juróom-ñeent yooyu takbir mooy allahu akbar tahlim mooy laa ilaha illa allah baat diis la ci balance ya ëllëg yowmal xiyaam bu jàmm bi taxawee ñuy peese jëfam laa ilaha illa allah ak allahu akbar ak alhamdulilah alhamdulilah moom wax nañu ne duñ ko teg ci balance ndax diisaayam dafa ëpp dañ koy xeex te luñ ko gàngaleel mu ëpp loola ak sabba subhanallah buñ la waxee lu daw yaram nga ne subhanallah buñ la waxee ku jàdd jàdd jàdd bu rëy wala ñu sant la loo xam ne baaxul nga ne subhanallah wala ñu naatalal la loo xam ne gënul ci yow nga ne subhanallah wa taxmidun ak taxmid mooy sant yàlla alhamdulilah bi ma waxoon léegi ak laaj ku la tegtal lu baax luy tax nga tàggoo bàkkaar luy tax nga farlu ci jaamu yàlla luy tax nga dëdd adduna luy tax nga bëgg yàlla laaj ku la tegtal lu baax wa taawudu min ashar ak muslu ci ay fu ñu ko tuddee nga muslu wal iyaadu billah wal audu la hawla wala quwata illa billah amrun bi maarufin wa nahyin an munkarin digle lu baax ak tere lu bon digle lu jaam bu nekk war na la kenn ku nekk am nga koo tane koo mën a digal boo ko waree digal te digaloo ko bu mu poñe la ne la ameel nga ma xaq joo ma war a fay waroon nga ma digal wala waroon nga ma tere jàng alquran alquran lu mel ni géej goo xam ne da nga tilim ñëw di ci sangu boo fi jógee ka annaha alxawdu tabyadu alwujuhu bihi min alusaati wa qad jaawuhu kalxumami wa kalsiraati wa kalmizaani maa adlatan falqistu min gayriha fi nnaasi lam yaqu bi kon laa taajaban li xasmin raaxa yunkiruha tajahulan wa huwa aynu alxaadiqi alfahimi qad tunkiru alaynu daw alchamsi min ramadin wa yunkiru lfamu taama almaayi min saqami alquran mu ngi mel ne kawsara déggu mbalkam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne buñ jéggee siraat ba wàcc war a dem àjjana fa la ñuy naan lu nit ki sonn sonn lu mu tilim tilim lu mu ñaq ñaq lu mu lot lu mu ràgg ràgg bu ci naanee benn buux rek mooy nit ki dàq ci àdduna gën a texe ci àdduna yére yi mu soloon sax day changé daal di sol yeneen yére yu gën a rafet mu nit tam yàgg na mu juuf bi fi sax jóge xar kanamam day leer naññ ndax texe mi ngi la te fekk ku bokkoon ci way moy ji la woon ba am bàkkaar yu ko lëndëmal mu ne lu ëpp loolu sax waqat jaa uhu kal xamam fekk ba muy ñëw sax dafa mel ne ay këriñ alquran wa ka siraati mu mel ne jéggi siraat jikko yi muy digle ak melaw muy santaane mooy xaaw bu sew bi nga xam ne mooy sewaayu siraat loo ci jàdd lu bon bon daanu ci safara wa kal misaani mooy balance bi ñuy peese valeur nit ki ëllëg ma'dalatan fal qist min ghayriha fi nnaas lam yaqum amul benn maandu bu suñu borom di nangu te tëral te dul ci kaw alquran kon la taajiban li xasuudin raaxa yukiruha te jaahulan huwa aynul xaq mukk ci aji réer yoo xam ne dafa añaan di sikkal alquran wala mu di ci wax dara wala mu réer diggante boobu bu fi xajoon waxtaan wu bari wu réy ngi ci wu gudd ci xew ci jamono bii ñu nekk mu ne kii yàlla yee déggloo ko diine déggloo ko alquran alquran mooy bëtam ci alquran rek lay xool lu muy xool mu ni kon jàng alquran ngi ci say wax say wax nay tudd yàlla wala fàttalik ko sa noppi nay xalaat yàlla ak ëllëg taraayu bàmmeel ak sukuraat ak jéggi siraat sa xool nay xool dara pour yéemu ci nay xool li nga yéemu rek li la yéem di la delloo ci yàlla loo gis loo seetantal na nga ciy waaru adduna kat day soppiku soppiku bu gaaw te taaram luy gaaw a dañ la bu ci bu mu la war mukk bul fàtte bàmmeel bi nga jëm bul fàtte ràpp gi sa yaram di ràpp buñ la suulee ne la fexe ba lii jeex léegi buñ la gën a mukk la dul jeex mukk di alaxira di eh, fexe ba jëm jëm ëllëg Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu nee na bi qadril kaddi taktasibu lmaali fa man talaba al ula sahara layaali ci kam sa kattanu sa coono ci adduna rek ci wut lu baax rek ci ngay amee lu la yëkkati ba nga kawee sa morom yépp ëllëg képp ku bëgg ëllëg tiim sa ay morom da nga fanaan guddi yooyu nelaw yoo xam ne dangay ngay wut rek lu baax ñun kon waroon a farlu ci jëf ak sellal jëf ji ndax jëf bala am njëriñ it day sell nga xam nit ki namm ci bu dul jëm yàlla rek yàlla rek tax mu di ko jëf seetu ci ku ko tagg seetu ci ku ko gërëm seetu ci ku ko mere wala ku ko bëgg lu muy def na ko def rek ngir yàlla kese te bu ko dara rax loolu mooy sellal sellal jafe waxtaane nañ ko ay yoon yoon bul xeeb mukk doomu aadama bu mu doon Sëñ Tuuba wala maam Cheikh dañuy warante ci xasida googu kan la ci mooy yaa saaxikun shittiqaalin kulla ahyaani fi muy wax ne in taxju annaka du fadlin ala ahadin qabla annajaati gadan min ayi insani faalam bi annaka du jahlin wa du safahin wa jaaka al ujbu wa istidraaju sheytaani inna bi rabbil waraa bi mun audu min sharri xasuudi wa sharri insi wal jaani bu amee kenn koo jàpp ne yaa ko gën rek te ëllëg ñëwul nga mucc moom mu alku rek ne la wóor ne ayib bi naw sa bopp dugg na ci yow te day yàq sa jëf ji nga jëfoon jëpp te seytaane nax na la ñoo ngi musulu ci seytaane ñoo ngi musulu suñu borom ñoo koy ñaan mu tal ci seytaane nit ki gannaaw dafa umpale mu jëm ëllëg xamul lu muy mujjee kon xamul ku mu gën a ku ko gën la ñëwagul ndax suñu borom day jaxase mbir mi day dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi maanaam day dugal njëggalam ci biir ay bàkkaar di tànn ci bàkkaar yi benn bàkkaar boo xam ne mooy texee dil jëmm ji kon daal boo nekkoon sax maftuux alayhi nga xam ne yaa ngi jàlloog secret yépp yàlla wan la ko wan la yoon yi jëf yépp itam bul jàpp ne yaa gën kenn te ëllëg ñëw ba ndax mën naa soppi ko qalbu lmumini bayna usbuayni min asaabi rrahman sallallahu alayhi wa sallam dafa ne xolu aji gëm mu ngi nekk diggante ñaari baaraami suñu borom tabaraka wa taala ni mu koy soppee bu ko neexee mu xëy di ki gën a gëm ci nit ñi gont di ki gën a wedd yàlla waxtaan nañ ba tey mbirum Birsiis ak Balaam ibnu Baaxura ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne dañoo tàmbali woon baax ba ñuy barkeelu ci ñoom ñu mujj yées ci nit ñi alko dee dem safara moo tax abidé bu ne rubba xabrin yuzaar wa saaxibuhu fi naar bari na bàmmeel bu ñuy dem di siyaare ji te borom ma nga ca safara te nit ñi xamuñ ci dara nit ki li ko kon mooy toroxlu jébbal mbir yi boromam mooy suñu borom tabaraka wa taala nga mboolem jullit ñi ci yàlla ngir ngëm bu ñu gëm ñu jàdd yoon ñëpp nga mere leen ngir seen jëf jooju waaye bul bañ jëmm yi na nga bañ rek jëf yi ñuy jëf na nga leen fegal sa ay bul lor kenn bul tooñ kenn bul xas kenn bul wax kenn lu bon bul def kenn lu bon loo mën a defal nit ci lu baax na ko def na nga yéene mbindeef yëpp lu baax li nga yéene sa bopp na nga sa loxo sa bët sa xol sa lamiñ sa tànk wattu ko ci tooñ te fas ko yéenee sellal ndax yooyu yëpp li ñuy seet la néew bi buñ ko suulee danaa ko wax léegi am na malaayika yuy ñëw di foon bët yi ndax xetu bàkkaar xool na lu mu warul a xool wala déet fóon nopp yi di ndax déglu na lu mu warul déglu wala déet fóon loxo yi ndax laal na lu warul laal fóon tànk yi ba mboolem cër yi jeex ci war a wattandiku yooyu yëpp kon ñun nag aji gëm ñu dëgg mooy ki nga xam ne nit ñëpp wóolu nañ ko ci seen alal ak seen deret ak seen derw yi attan nañ ko dénk seen alal wala ñu bàyyi ko wala ñu teg ko ci bunt néegam xam nañ ne du ci laal dara nañ ni seen der bi bi ko wanee gannaaw duñ ci teg mukk lu xam nañ ne duñ leen gaañ mukk ci seen yaram kooku mooy aji gëm dëgg al mu'minu man amila an-nas ala nisa ala dima'ihim lii tax nit ki nag wa hakaza tanqadi daman amanina natwil xayaata fa tutwina amanina li ñuy lor mooy mëbët yu bari ak bëgg-bëgg yu ëpp ci àdduna te àdduna moom dafa samp xelam rek di daw du taxaw de du taxaw du xaar dara yàlla moom ko ko mën a fàtte ñett ñi duñ ko fàtte mukk ki tëdd ci lalu deewam xulli bëtam yi ñu di ko xaaru mu wóor ko ne dee dana ñibbi ci ay jëfam dana dem ci bàmmeelam fekk fa lam jëfoon li mu jëfoon lépp teew ci kanamam kooku moom du ko fàtte jaam bi nekk ci bàmmeel ñu di ko malaayika yi xotti suuf seeg seen bëñ yi seen kàddu gi mel ne dënnu googu nga xam ne bu dalee da ngay defe ne dal na ci sa bopp bi seen bët yi bu ñu la xoolee mel nga xam ne da ngay defe ne dugg na ci sa bët di la laaj kuy sa boroom luy sa tegtal kuy sa yonent luy sa xibla di la laaj yooyu yëpp kooku moom ku mën a fàtte suñu borom kooku bokku ci jaam bi nga xam ne ëff nañu bufta bi ëffu ñaareel ba bàmmeel bu nekk nga tàcc xar borom génn fëgg boppam tudd yàlla taxaw jublu fenk fas yéene jëm ca daje ba ku mën a fàtte yàlla it kooku du ko fàtte ci jamono boobu bokk nag ci ci nit ki yoo xam ne dana ko jëriñ ëllëg muñ ci fu ko yàlla teg muñ ci xéewal muñ ci xéewal moo gën a jafe muñ ci tiis te xéewal boo ko amee bul regg bul bajal bul gis sa bopp bul defe ne yaa gën kii bul déclassé bul xeeb keneen ko warul a xeeb na nga ci dindi xàq yàlla te na ci ci dimbali jullit ñi na nga ci def la ci war a def te lépp lu ñuy seet la tax naka noonu moo tax ñu ne ahlul balaa laysa lahum misaanu wa laysa yusharu lahum diwaanu ñi ay balaa ci àdduna bu ëllëgee kenn du peese seeni baax a yu bon yépp kenn du ci seet dara dañ leen di sotti muy li gën a ci lu xel dajul te du jeex loolu moo tax balaa day fóot ay bi nit ki boo ko yàlla tegee nga muñ ko day waddal sa bàkkaar yépp yëkkati say daraja suñ borom tabaraka wa taala sax xaritam lay nattu ci àdduna ci li gën a bari Seydina Sufyaan as-Sawri bi mu faatoo benn wàll yi dafa gént gis ko waaw yow na nga def ak azza wa jalla mu ne ko nazartu ila rabbi iyaanan wa qaala lii hani amri baayi anka yabna saidi laqad kunta qawaama ma yubaayicuuna allaha yadullahi fawqa aydihim suñu borom tabaraka wa taala waxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne day jaayante nañoo ak yow yàlla ci boppam la ñu jaayanteel waaye loxo yàlla féete kaw seen seen loxo de yàlla leen di jox rek te bu leen laaj mukk ñi jaayoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy ñooñu ku fekkewul yonent bi alayhi salaatu wa salaam te fekk waajoo xam ne dana la jaarale ci yoon wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jaarale ñu ko toppoon yaa nga jaayoonteeg moom yaa ngi mel ne ku jaayoonteeg suñu borom tabaraka wa taala ndax yaa ngi mel ne ku bi te ku jaayoonteeg yonent bi ne alquran waxe innamaa yubayi'uuna bi nga xam ne dafa jaayanteeg meneen bindeef mu dul yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax gëm lislaam gëm yàlla bu gisoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam dana jaayanteeg moom jaayante mooy waral li ñuy wax sharhu sadri sharhu sadri mooy lan xol bu suñ borom leeral ba mel ne jant bi xol bi suñ borom leeral daf koy fóot ba mu set benn gàkk bi ca nekk mu duy ko ak leer ba mu fees sharxu sadri borom day amee tabia boo xam ne maanaam nature boo xam ne nature bañ lu bon la ak bëgg lu baax bu jéemoon a bëgg lu bon du ko mën bu jéemoon a bañ lu baax du ko mën bu jubee lu wax lu baax lu war a def cëram yéppay sawar di ko ci yebal bu jubee lu bon loo xam ne lii mi ngi koy wootal cëram yéppay bañ xolam bañ xelam bañ xalaatam yépp bañ mu yaram nam yépp tiit mu mel ne ku jëmale ndox ci safara bu safara wi boo doon dégg am déggu baatin ni ngay déggee safara wi mu ngi woote na mu ngi bëgg ndax ndox mi jëm si ci moom sarxa sadri boo ko amee te annusu bi ahlillaahi ngay def dangay da ngay koo nit ñu baax ñi wéttalikoo lépp lu baax da ngay wéttalikoo alquran wéttalikoo julli wéttalikoo koor wéttalikoo nit ñu baax ñi wéttalikoo béréb yu sell yu baax yi yi ñu yaakaar ngëneel ak yiw dangay ngay màggal ormay suñu borom yi tax suñu borom tabaraka wa taala xooli nit ñi rek lay seet su mbubb yi rafeteeg su jëmm rafeteeg su nit ki seteeg suñ neexee xet lu mu doon suñu borom moom xolam rek lay seet xeetul leneen te fàttaliku yàlla rek ak waxtaane ko ak tudd ko day dundal xol te daf koy aar ba lu bon bu ca dugg wax maalikum ñu dinaar nee na dama ma sonn di dox ci benn quartier dajanteeg ay nit ñu bëriwul ñett ki ñeent ñeenu benn néew ma xam ne néew bi jullit la ndax ñu ko yor am ñu ma ci xam te jullit lañu ma topp ca ànd ak ñoom ba ñu dugg ci bàmmeel yi bu ñu gasee ba suul néew bi jant baa ngi so wax waxtu jot ma julli timis ba noppi dem ci keru garab gi ndekete dama gëmmoon ndax li ma sonn ma nelaw tuuti dal di gént gis malaayika yi ñaari malaayika wàcc malaayika yi njëkk mi daal di fóon li ma doon wax sànq joti waa ji ne bind ko ci waa safara ni ko lu tax mu ne ko xool naa bëtam yi xool na lu bon li muy tere lu araam lu bari mu ngi marqué ci bi te xeeñ li mu ne ko bul gaawtu xoolal nopp yi fóonal nopp yi fóon ne ko bind ko ci waa safara fóon naa noppam yi déglu lu bon ak po ak i caaxaan ak yu dul dara rek moo ci nekk bind ko ci waa safara mu ne ko bul gaawantu seetal lan wi su kon lan wi ne ah kii wax ci waa safara lan wi ay caaxaan ak lu bon rekk la ciy wax ne ko bul gaaw loxo yi mu jóge ci tànk yi ba yëpp nag mu ne ko taxawal xaaral man ba ñëw daal di ñëw li àgg ci xol bi xar ko fóon ko dal ne ko bind ko ci waa àjjana ndax ngëm dëgg a nekk ci xolam doo nelawul yàlla ak dara dafa sàggan rek ñu daal di koy boole ci waa àjjana loolu moo tax ñu ne ida saluha al qalbu saluha waxtu wu defaroo lépp defaroo cër yépp defaroo lépp nay defaroo ki ñuy topp itam su defaroo ñu koy topp defaroo ndax waxtaane nañ ko ba tàyyi dindi koy ko it ay yoon ilmul munasaba maanaam askanante ruux yi askanante rek ñoo toppante ñooy ànd itam duñ ci sori sori na xuus nañ ci ba tàyyi ndax kooku moom mooy doomu roo gi ci baatin mooy doomam ci baatin doom xaqiqi qalban wa ruuxan qalban Sëñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na xabastu iblisa bi am maxtaarahu lii li su borom tànn lépp jox ma ko aar naa iblis ba di si dugg di si ñëw wa barakati waasiatun wa baqiyatun baqa al mulki nee na sama barke lu yaatu la te luy des la ba faw fii nguur gaa ngi des dox rek muy dox suñu borom gërëm gërëm na ci lépp lu mu doon te nangu na sama lépp ba dal yegg bi laa injaasi ma qaada li lam na bi laa ijaasi suñu borom mi nga xam ne def na ci sama xol ak wóolu boo xam ne du ma ragal dara ci dootuma ragal mukk mukk mukk mukk sellal na ma sell boo xam ne dara lu taq wala lu sobe wala lu laabul du ma jegee ci mukk suñu borom nanguwu ko Anas si Malik nee na mas na bég benn bis mbég moo xam ne dootuñu ko bégaat ñu ne ko loolu lu ko mu ne keroog bi yonente bi sallallahu alayhi wa benn sàmm bu ñëw ne ko waaw kañ la saa bi taxaw mu ne ko ana loo xaroo saa maanaam loo ko waajale ba di ko yàkkamte ak di ko laaj mu ne ko ah du julli bu bari de du koor bu bari du sarax su bari waaye nag bëgg naa yàlla ak yonent bi mu ne ko almaru ma aman ahabba kon ki nga bëgg moom lañ lay booleel ku nekk ka nga bëgg ñu lañ lay booleel kon ku nekk li moo xam ne yoon wu nekk nit que yoon wu mu jaar war na koo xam yoon woo xam dana xam dëkk ba mu jëm ku nekk na seet la mu bëgg rek ci xolam xam ne loola mooy wàllam kon ku bëgg ku baax baax na waaye bëgg ku bon day baaxul kon timis de lee mu jege xanaa hmm, des na anas na daal ne kon man de kon sant naa yàlla ndax bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg naa abubakar ak omar maa ngi yaakaar ne kon ëllëg suñu borom dana ma booleem ñoom fu ma jëf jëf ju mel seen jëfit mooy ilxaq alladina amanu wa tabaathum durriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim durriyatihim wa ma alatnahum min amalin min cheyin moo tax sallallahu alayhi wa sallam yuxsharu maru ala diini xalilihi nit ki buñ koy dekkil ëllëg diine ji muy dekki waale mooy diine xaritam mu ne nag fal yanzur ahadukum man yuxaalidu kenn ku nekk ci yéen na seet kon ku muy xaritool suñu borom ba moom tabaraka wa taala nee na ana jali si man zakarani képp ku may tudd maa ngi jekkiwaale ak yow mu doonte gisuloo ma it bokk na ci lii ubbi bunti barke kon teggin teggin yu rafet yu mat ak saxoo tuub dellu ci suñu borom toog ba mu yàgg nga seetaat sa gannaaw dellu ci suñu borom tabaraka wa taala xam ne kat jëfu loolu day ëllëg ndax buñ seetoon li nga jëf lépp boo seetoon ne dama jëm ci dëkk boo xam ne li ma amoon fii rek lañ ma fay jox bu ma demee fa laay dëkk nag ba faw bu jeexee it aw ma dara damay toog rek mu tëj ko seet na lool rek da nga xeeb li nga defoon te kon da xër ci jëf bëgg yàlla nag mooy doo fab lenn teg ko ci kaw bëgg bi nga bëgg yàlla bëgg genn bëggu lenn nga lu teg ci kaw bëggu yàlla bu yàlla teewee fii leneen loo bëgg teew fii nga wacc fa yàlla dem ca lee loola la gënal yàlla lu doy waar la te lan li nga xam ne nag mooy màndargam bëgg yàlla mooy muñ loolu yàlla teg nga muñ ko loo ñàkk muñ ko loo tële muñ ko loo umpale muñ ko te xam ne inna allaha ma assabirina bu yàlla joxoon ñëpp àdduna li ci biiram bañ laa jox dara nga muñ ko li la yàlla jox gën lam leen jox bu la yàlla joxoon àdduna li ci biiram ñu lépp ngay buur moom lépp nga ne alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulilahi jooju moo gën di la yàlla jox lépp bokk ci na ci ñi am xel bu ñu gisee lu baax wala lu rafet moo kër bu rafet wala woto bu rafet wala dara lu ñu moomul ñu tudd yàlla dal di am lu gën kër boobale wala oto boobale wala teraanga joojale moo tax jullit moom li mu war alaloo mooy ëllëg rek fàttaliku boroomam tudd ko teewlu ko ci xolam asabr nag mooy muñ laa yaati illa bi xayrin suñu borom tëgg na muñ ba tey ci alquran tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam muñ ba tey ba ne asabru nisful imaani muñ mooy genn wàllu diine muñ buñ ko génnee ci diine dara dootu ca des lépp jeex naka loolu sant sa borom nit ki fu mën a nekk ak nu mën a mel rek ak nu mën a toll rek war na sant boroomam ki nga xam ne amul dara du gis du dégg mënul jóg taxaw amul lu mu lekk sax war na sant boroomam lu tax xamul lu yàlla tekk ko te xëy na ëllëg rek mu dañ xamul kañ lay dañ te xamul lu ko fegal te loolu ci àdduna rek la am suñu borom teg ko musiba ci àddunaam maanaam ci yaramam moo gën mu teg ko ci diineem kooku moo gën kay naan akaay def lu bon te dara ko ci yaramam am alal judul jeex kee ko gañe fuuf kon ku ne war nga sant suñu borom tabaraka wa taala ko loolu di ko fàttali ko te bañ ko fàtte mukk ko defee raggi xol yi lay fóot ba mu deñ loolu nag liy màndargaam mooy sax ci siratul mustaqim siratul mustaqim nag boo ci jaaree yaa ngi jëm ci ngërëmal suñu borom mooy dëkk ba mu jëm siraatul mustaqim yoon la mu jub woo xam ne dëkk ba mu jëm mooy ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla boo ko amee xettaliku xettali ñeneen ngërëmal yàlla boo ko amee suñu borom bëgg la nga bëgg suñu borom koo bëgg mu texe ku la bëgg texe ko bëgg mu texe nag dafa am ay charte ndax alquran dafa wax suñu borom wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa'u wa ahnam bil muhtadina du caa génne kat ki nga bëgg rek mën nga ko daal di jaarale ci yoonu jub bi man maay jubal ki ma bëgg ki ma sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaan naa suñu borom ñaar mu may ma ko ma ñaan ko ñaan mu bañ ñaan naa ko ñaar mu may ma ko ma ñaan ko ñaar mu bañ ñaan yim ko ñaan yim ko ñaan mu may ko ko moo di aaya ji nga xam ne dafa wax ne qul huwa alqadiru ala an yasrifa alaykum azaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum shiyaan wa yudiqa ba'dakum ba'sa ba'd qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum bu ko suñu borom waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko a'udhu bi wajhika mu ne ko faqad fa'altu aw min tahti arjulikum mu ne ko a'udhu bi wajhika mu ne ko qad fa'altu aw yalbisakum shiya'an mu ne ko a'udhu bi wajhika mu ne ko qad sabaqa al-qadaa'u wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din mu ne ko a'udhu bi wajhika mu ne ko qad sabaqa al-qadaa'u suñu borom ne man maa man bu ma neexee wàccis ci ñenn ñi mu jóge ci kaw dal leen te dara du ko dindi mu ne ko maa ngi ciy muslu ci sa xarkanam bu rafet bi maa ngi ciy muslu loolu mu ne ko def naa ko maanaam musal naa la ci wala mbugal moo xam ne day jóge ci suuf di leen lakk di leen alak te du ngeen ci man dara mu ne ko ah onze bi nga ji ka maa ngi muslu ci loolu ci sa xarkanam bu sell bi mu ne ko musal naa la ci def naa ko aw yalbisakum shi'an wala ma jaxasi leen ñii topp ñii di moy ñii dem àjjana ñii dem safara ñii musiba dal leen ñii mucc muc ko a'udhu bi wajhika maa ngi mos lu ci loolu ci sa xar kanam bu sell bi mu ne ko ah dogal ba àtte ba dog na ba noppi wa yuziqa ba'sakum ba'dakum ba'sa ba'din wala may def nit ñi di xiir ñi am doole ci kaw ñu amul doole ñi di leen nottal di nangu seen alal di leen def lu ñu mënula faj mu ne ko maa ngi muslu ci loolu ci sa xar kanam bu sell bi mu ne ko àtte ba dog na ba noppi moo ngi ne damay dugg ci loo xam ne àggale bi dana gudd te timis ji jege na waaw gannaaw am na ñaari laaj mën nañu yem foofu kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu te joxe sa bopp joxe sa bopp waxtaane nañ ba tàyyi waxtaan nañ ko fii ci gàmmu ndax dañoo dégg ay nit ñuy wax ci rajo bi sax naan nit ñi dañuy seet li ñuy def jébbalu araam na kenn du jébbal sa bopp ku dul yàlla kuy jébbal sa bopp yàlla ngay jébbal sa bopp waaye doo jébbal sa bopp sa moroomam jaam ma ne xam ma àlloo di gàtt ya xaw ma xel mu gàtt ndax ñoom ñëpp bu ne ñuy jébbalu ma ne bu ñu ràggee bu ñu feebaree dañu jëm jébbal seen bopp médecin bi bu ne bu leen añ du ñu añ bu leen añ bu leen lekk na xorom bu leen lekk xorom ñu bàyyi ko lu ngeen sant ñu def ko lu ngeen tere ñu bàyyi ko sa bopp joxe sa bopp waxtaan nañ ba tàyyi waxtaan leen ko fii ci gàmmu ndax dañoo dégg ay nit ñuy wax ci rajo bi sax naan nit ñi dañu seet li muy def jébbalu araam na kenn du jébbal sa bopp ku dul yàlla kuy jébbal sa bopp yàlla ngay jébbal sa bopp waaye doo jébbal sa bopp sa moroomam jaan ma ne xaw ma àlluwa di gàtt la xaw ma xel mu gàtt ndax ñoom ñëpp bis bu ne ñuy jébbalu bu ñu ràggee bu ñu feebaree dañuy jëm jébbal seen bopp médecin bi bu leen nee bu leen añ du ñu añ bu leen reer du ñu reer bu leen lekk nangam bu leen lekk xorom ñu bàyyi ko lu ñu leen sant ñu def ko lu ñu leen tere ñu bàyyi ko ma ne su leen sumbilee seen tëye seen sumbi ko waaw médecin bi dafa jàng médecine ba xam ko xam ràgg yi xam na muy tàmbalee na muy doxee ci yaram xam yaram ni mu demee xam microbe yooyu lu mu cay xam li koy faj sérum bi suñu borom daf ko jox istiadaat maanaam disposition ndax médecin bi dafa amoon disposition yi jàng ndax am na ay premier ak i dernier yoo xam ne yàlla joxu leen disposition yi mën a amee xam xelum mën a jàng xam ba àgg foofu jullit ñi dañoo am na ci suñu borom jox ay prédisposition maanaam istidaat yu mat yoo xam ne seen xol dafa leer leer goo xam ne moom la ñu judduwaale judduwaale bëgg yàlla ak ñàkk ayi bi xol ji mu doon yàlla xiir leen ci boppam ñu jaamu seen borom ba àgg ci daraja joo xam ne fi médecin bi di faje médecin bi sax jàngoro dana ko tëb waaye kooku moom jàngoro du ko tëb ndax kattanu suñu borom lay jëfe garabi suñu borom lay faje xam-xamu suñu borom lay faje yépp suñu borom lay jëfe Sambay taxta raayil Seexul Xadim ni mu ko misaalee ci docteur bi mën nañ ko misaalee ci yu bari ci yu ngeen di gis ci àdduna bi bari na yomb na ñàkk dëgg la sëriñ bi lim lay digal yàlla la ko digal lim lay tere yàlla la ko tere yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax waxoon ne bu ngeen toogee ci man rek ñu ngeen di mel bu ngeen ko mënoon a wéyee da ngeen di jàlloog malaayka yi di nuyoo ñoom di saafonteeg ñoom ba nitu yàlla jege gi rek ndax nit ki nga xam nit nitu yàlla dëgg la su mu toog yërmande suñu borom daf fay wàcc ndax gannaaw dañu ne wa inda dikri saalihiina tanzilu rahmatu fu ñu leen di waxtaanee rek yërmande yàlla daf fay wàcc rawatina fu ñu toog kon bu ñu toogee ñi toog ak ñoom rek dañuy far seeni bàkkaar leer dugg seen xol suñu borom di leen jundi jox leen barke ba bañ fay jógee ba ba ñuy am nangami semaine wala nangami weer wala nangami jamono. di ko suñu borom bi tabaraka wa taala leeru suñu borom dafa foor yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow ma fatxe màkka te bi ñu ubbee màkka bi mu duggee ci kuuru kaaba gi fekk kaw kaaba gi dañ fee taxawal ay xërëm yu bari sallallahu alayhi wa sallam tàllal loxoom jotu ko Seydina Aliou tàllal loxoom jotu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Seydina Aliou sëggal ma dëgg ci sa mbagg jot xërëm yi daaneel ko bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sidna Ali sëggal na mbaggam mu teg ci tànk mënul a jóg ak bi sidna Ali amee kàttan mënul fexe ba jóg yonent bi daal di wàcc ne Ali dëggal ci sama mbagg mu dëgg ci mbaggam sidna Ali nee na ba ma dëggee ci mbaggam yonent bi gëmoon naa wóolu naa ne bu ma tàllee sama loxo teg ko ci asamaan si ndax teddaayu yonent bi alayhi salaatu wasallam ki nga xam ne boo tegee sa tànk ci moom boo yootoo jot asamaan si ña ko doon ñoom itam ña méngoog ñoom ña jaxasoog ñoom mën nañoo am loo xam ne ku ko amul buñ la ko waxee nga ne du dëgg li ba li ba gi ki si gën a riche bu amoon fukki junni ma am ku ma ko wax nga weddi ko day lay nax boppam waaye man sama bopp xam naa ne naxuma sama bopp maa koy jëriñoo kon buñ ko weddee lu may wàññi ah duñu nag naka jekk xel yi dafay sutante nangu yi sutante ñii nangu ñii bañ ñi xam ñii réer ñii mën ñii tële noonu la adduna demee ki nga xam ne nag dafay jébbalu da yëkkati boppam fa jëmmam joxe ndax mu bàyyi sax yonent bi sallallahu alayhi ko saaba yi daan def day tàllal loxoom ñu saafoonteeg moom ñu tudd baat bi nga xam ne moo leen engagé ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi ñooy bàyyi lu mu leen tere di def lépp lu mu digal ànd ak moom sëriñ bi itam dafa doon na yonent bi sallallahu alayhi wa ci ak wet ca kam na mu yàlle ci moom moom itam kii yëkku ci moom noonu la koy def jiblu ko roo mën na am borom basira moo koy def nekk ci dëkk sàngam wali sàngam nekk ci dëkk sàngam mu doy leen nga wóolu ko nga jox ko sa bopp wali bi borom xol bu leer bi mën na ko waaye bu ngant yi dañee dafa war a ñëw ba agsi joxe boppam loolu mooy li nga xam ne moom la jébbalu laaj jébbalu nag ki ñuy jébbalu ci moom nag ay charte la am borom kër gi daana wax ne ku toog ci suufu garab xamuloo xob yi nu mu toll xamuloo reen nu mu toll yeyoo woo addiya toog ci nga toog sa taalibe nekk sa gannaaw jamono xaaf xamul fi jamono xaaf nekk melentaan di dox ci gannaaw mun moo koo faxas matuloo sëriñ doo seex ku mënula àtte jën lay xeex ca géej bu ñenee seex nga wuyu it doo ko matuloo sartee gaa ñi nga xam ne nag mat nañ ko doon nañ ko te mën nañ ko ku nekk ci ñoom raw boo toppee la ñu la wax insha allah assalaamu aleykum assalaamu aleykum bismillah shayaatinu linsi wal jinni la alquran wax yuuxi ba'duhum ila ba'din zuxrafa alqawli ghuran walaw shaa rabbuka ma faaluhu fadarhum ma yaftaruuna seytaane dafa am ci nit ñi ni mu amee ci jinne yi man def naan sax seytaane yi ci nit ñi léegi ñoo ëpp ñu ci jinne yi ndax képp koo xam ne diine yàlla ji yaa ngi ci bu suuf di ci xëpp seytaane nga te ku la déglu nga alaku alakaale ko chartu taklif dañu ne kullu taklifin bi charti al aqli ma al buluugi bi damin aw xamli aw bi maniyin aw bi inbaati shaar aw bi samaan asharatin xawlan zahar taklif mooy ñu toggale jëf yu tubaab yi wax maanaam nga nekk responsable de tes actes say jëf dañ la koy laaj ëllëg loolu bala nga see àgg bul dof bu fekkee ne nekkuloo dof nit njaay nga ko ànd ak xelam nga boo dee góor bu dee jigéen gis baaxu jigéen bu dee góor gis baaxu góor boo amee xel dofuloo nga àgg foofu yi suñu borom di teg jullit ñépp war na la te loo ci deful daañu la ko laaj ëllëg ngay góor ngay jigéen wala jigéen joo xam ne dem na ba mat ëmb see boo sëy see boo bañ a sëy see boo ëmb see bañ a ëmb wala mu am fukki at ak juróom-ñett yooyu yëpp benn bu ne mën na jiitu mën nga am fukki at ak juróom-ñett te mandarga yooyu doo ci gis lenn mandarga yooyu itam benn mën na ci jiitu fekk amagoo fukki at ak juróom-ñett bu mu ci doon rek li yàlla digle lépp war na la julli war na la koor war na la asaka war na la ci sa alal aji war na la boo ko mënee fekk doomu jullit nga bu fekkee doo woon doomu jullit baati seede yi ashhadu an laa ilaaha illa wahdahu laa sharika lahu wa ashhadu ci lislaam bu ko defee war war yooyu soog lay dal ulama yi wute nañ ci ndax al kuffaar muxaatabuna bi am laa ndax ñu nekkagul ci lislaam ndax yii suñu borom di digal jullit ñëpp digal ma leen ko ba nga xam ne bu yomal xiyaamee daañu leen ko topp luñ ci deful ulama yi wute ci fekkente ne lenn ci yooyu am na fukki at ak juróom-ñett wala yooyu moo xoon wala am karaw yooyu yëpp lu ci doon yooyu yëpp war na ko lu mu ci deful bu yomal xiyaamee dana ko fay te fa mu koy fayee dana metti te dana tiis te fayin wa dana metti fa koy fay dana metti képp koo xam ne nag yow nanguwoo julli yow bul tere ñeneen ñu julli bul réeral ñeneen naan leen jigéen lan jigéen ju ndaw du julli ko keneen ku dof dégg ko bañ a julli moom nga àll ko àll waale ko ko waxi seytaane rek la seytaane bari na lu muy wax ndax seytaane mooy dugal ci bopp nit naan ko nekk bu ma mag dama gu ma fenn naa nit bu may damay bay mag danaa tuub danaa jaamu yàlla te xamuloo yow da fekk ëllëgam déet seytaane koy def nee dafa am benn wàll boo xam ne benn waay dafay wax moom dafay wattuloo nit ñi seytaane di wax seytaane ni mu doyee waar benn waay ne ko man dama bëggoon gis seytaane mu ne ko ah seytaane baaxul a gis di mu ne ko ah man dama ko bëgg a gis rek mu wax wax moo ko nga ne ko rek fokk man daal dama bëgg nga wan ma seytaane mu ne ko ah baax na kon bis baa takku saane na nga dem ci bërëb sànnam xaar bu boo demee da nga gis seytaane jëmm joo gis rek seytaane dafa xam nga dem toog foofa ba mu yàgg benn jigéen bu màggat ba nga xam ne mënul dox baax mu ngi yor yet ak si daal di koy nuyu mu fay ko fu muy tàllal loxoom rek mu ni ko carfal yore ko ba ci kaw dóor ci suuf yëkkati benn paaka ne ko man de daal mu bàyyiwaat delloo paaka bi ne ko damaa bëgg lu bëgg rey waaye ma gis ne ñeent fukki at yi nga defee tawar cee jaamu yàlla at koo gàddu waa ji daal ne ah man de kon waaye danaa dundaat ñeent fukki at man de bàyyi rek ba nga xam ne toogaat naa ci ñaar fukki at juróom la soog a commencé nag jaamu yàlla ndekete yoo ñeenti fan na ko defee pour mu dee seytaane nax ko noonu nag mu nekk ci caaxaan nekk nag ñeenti fan yu mu dal di dee xam ngeen kooku fa mu jëm seytaane nag ci ay pexem dégg naa mas naa ko ci benn téere benn wàllu buy doxantu ba fekk ko ci benn xur waxtu timis bii muy tëgg di tëgg di tëgg di tëgg mu ne ko ey eh, saa yow looy def fii saay saay bu bon bi moom xam na ne seytaane la mënu ko nëbbu saay saay bu bon bi looy def fii mu ne ko man damay tëgg laxaab bi nga xam ne mooy la moom laay laxaab yi nit yàlla yi pour def jaar bi jàddu ma leen yoon yi mu ne ko waxay mbaa dooma ah, maa jaral looloo maa kay ponkal yow dëgg laay ku nekk ak yow nga ci sa Muhammad yi nit ki mën na ne te tijaani laa wala qaadiri laa wala shaafi laa wala dabaaxi laa wala lii laa nit ki mën na ne muhammad yu laa moom am na ci ulama yi ñu koy wax muhammad yu laa fekk na sax eh, am na ñoo xam ne xamuñu sax gëmuñu sax turuq yi te ñu ne muhammad yu lañu maanaam ñoom ñu ngi ci jublu dàq turuq yi dàq turuq yi nag bokkul ak ñàkk a nekk ci ci eh, turuq yi wala nga amee wirdu tariqa bu nekk boole yépp doo mën a nekk ci benn tariq euh, aqsaab yi aqsaabul axwaas yi nekkuñ ci benn tariqa ndax ngir yépp la ñu sañ a maye ndax kenn ku fi nekk ku fi jóge dana la dénk yoonam dénk la euh, tariqaam dénk la wirdam nga sañ koo joxe nam ko sañoon na joxe muhammad yu ñu yaatu la muhammad yu kenn ku ko wax ku nekk ak nag sa xeetu muhammad yu da nga doon ndax euh, soodi soodi yoon yi dañ naan muhammad yu yoon lañ ñoom ndax ñoom ñu ngi ci jublu ne ñoom dañoo gëmul weddi nañu tariqa tariqa yëpp weddi nañu tijaani xaadiri muridi chazili dabaqi yëpp weddi nañ ko ñoom loolu ñoom seeni muhammad yu foofu la foofu la jublu kon muhammad yu euh, euh, nit ki maanaam nga xam ne moom mujj moom laa doon wax ne ki nga xam ne moo nëpp tariqa yëpp ci loxoom Cheikh Ahmadou Bamba daana maye wird yëpp Cheikh Saadu Abi daana maye wird yëpp maam Cheikh mii daana maye wird yëpp ñooñu ñëpp Muhammad yi lañu Muhammad yi yoon lañu ndax dañoo àgg foo xam ne dañu ne suñu borom tabaraka wa taala boo àggee ci moom xaraam na yow nga geesu jëm ci leneen jëm ci beneen jaam wala leneen lu mu doon araam na bi nga xam ne sax taalibe bi sëriñ bee ko àggale ci yàlla ba mu àgg ci yàlla dëgg bu àggee ci na xam rek ki ko àggale woon ci yàlla bu ko fàttee bu ko wacc waaye araam na mu dem dox jëm tànkam sax ziyaare ji ko ndax dox ba àgg ci dëkk bi delluwaat mais da ngay génn dëkk bi jëm ca àll ba la ca dëkk ba lépp dana dana dana dana la ump maanaam dana dana lañ daan la ko xañ nga xamee ne yi nga xam ne kii tukki jëm ci dëkk bi moom lay aajowoo lépp ñu ci fukk yooyu sëñ bi ci xoqal bukaaw boo xasee ba àgg yàlla mel ne ko àgg ci dëkk bi yàlla ñi doyatoo ko dara bi noonu sentir euh, bi nga takkoo woon ak yóbbal bi yooyu yëpp ko nga koy teg ki àgg ci yàlla yooyu yëpp lay fab teg fële jotutul ak dara ci loolu ndax aja aja wootu ko soxlaatu ko lam doon wut am na ko ba noppi kooku maanaa la moo xam ne mu xóot mu yaatu moo xam ne mën nañ ci waxtaan ay ay ay conférence yi conférence la waaye euh, muhammad yu ay maanaa yu du jeex la muhammad xam ne ñi nga xam ne dañoo weddi turuq yi ak ñi nga xam ne dañoo ak ñi nga xam ne dañoo gëmuñu ñuy tariqa bari na waaye nag ñu xam-xam ne ñoom xam nañ lu mu doon xam nañ ne mu demee yoon la woo xam ne boo doxee ba àgg soxlaatoo yóbbal soxlaatoo gànnaay soxlaatoo koy àndandal mu di la wéttali wala di la tegtal yoon wala dara yëpp aajowootoo ci dara ndax àgg nga fa nga jëmoon mooy ki àgg suñu borom tabaraka wa taala ñi nga xam ne xamuñu tasawuf dañu naan yàlla ba mu muy àgg ñàkk xam la xamuñu àggin wa ak ñi naan suñu borom wax naa man dégg naa waxi suñu borom ñàkk xam nag du suñu borom ci boppam waxam di nga xam ne sifatu min sifati zaatihi nga xam ne wax ji nga xam ne qaaimun bi zaatihi tabaraka wa taala wax jooje mbindeef mënu koo dégg ñaara ko mës a dégg mu di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Moussa alayhi salaatu wa salaam ku mënul awliya yi ci des ñuy wax ak suñu borom di dégg wax ji suñu borom mooy dund ci seenu roo la mu leen nar a wax. mu di ko dégg ci seen nopp di ko dégg ci seen cër yépp mu féete leen wet bu nekk mu leere leen mi nga xam ne buñ déggoon alkalaamu zaat yi noonu la leen di leere ñu xamee ko noonu te muy dëgg boo xam ne dara dara dara du ca dañ dafa mel ne alquran ñi xamul buñ leen ko waxee buñ ko nangu duñu nangu almusul ak ci yàlla buñ nangu dégg wax yàlla buñ nangu gis suñu borom te na la muy amee nag ñoom ñoom la ñu xamul naka noonu dañu naan kun suñu borom a ko jagoo bu ko joxee ana ana ana lu muy defee ñàkk xam la kun gisul borom di joxe bokkul ak kun ji mu amee moom ndax nit ki gannaaw shariat dafay ñaax jullit ñi ko jikkoo ko suñu borom yépp lu ci dul kibriyaa ëpp bu ñu nee allahu samiun nit ki samia la dana dégg bu ñu nee basirun nit ki basir la dana dégg bu ñu nee suñu borom waxaat jawaat ku tabe la nit dana tabe waaye nag tabe ga suñu borom di tabe ak xam nga muy xam ak dégg ga muy dégg xeetoowu la bu suñu borom sax ba soree dañu soree boo xam ne bokkuñu dara naka noonu la kun di demee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu ñëwee xasanatu wa fil axirati xasanatu wa qina azaban rabbana